wa bashir saabiriin bégalal way nga way muñ yi nga xamante ne nii ida asaabathum musiba bu leen musiba dalee duñ ne wuy sama ndeyooy ay ay ay waay waay ka doon dundal picc yi ca géej ca ca ca ca ca ca kaw air ba ca ngala ca ca ca asamaan sa tey dundal jën yi ca géej gi daal dinay dem wallooy ay waay toskaree naa déedéet laysa minna man shaqqa al-juyuub wa daraba wa latama al-xuduud wal xuduud wa shaqqa al wa daa bi da'wa al-jaahiliyya loolu la Yonent mi alayhi salaatu wax te moom lañ la doon gën a fàttali bi nga xam ne ci la ñu doon gis tarjama Sayyidina al bi mu génnee àddina li nga xam ne radiyallahu anhu gisuñu kenn koo xam ne noonu la doxale waaw bid'a gi nga xam ne moom la siit yi def di jël ay jaasi di dóor seen boppa di xar seen kii yéeg loolu lépp dafa bokk li nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci boppam moo ne kuy def loolu bokkoo ci man bokkoo ci sama mooy sori na sama sunna ak li nga xam ne moom laa tëral ne noonu la ñuy doxale waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam musiba gu nekk daal dina koy jànkatloo daal na koy fekke waaw masu la doxale noonu waaw masu la do ah, d'ailleurs sax dafa tere ne bu kenn doxale noonu wax ne kuy doxale nen bokkoo ci man bokkoo min yi wa sunnati waaw moo tax loolu loola musiba mën a dala dala dal te nag bu kenn foog ne pour wane ne yow waaye pour wane leur leur indignation ak leur catastrophisme ak yu mel na doonoon déedéet ñun laa yasaxunaa illa ma amara allahu wa rasuluhu alayhi salatu wasalaam ñun du yaatu ci ñun lu dul li buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa digal nu ñuy def ci jamonoy neex raxaa ak jamonoy shidda yi muy neex ak jamonoy mu tar li nga xam ne moo baax ci ñun te moo yaatu ci ñun mooy ñu doxale ñoom liñ ñu digal ñu doxale waaw jooy waaw wax na ko seydna abdurrahman ibn awf inna bi bi keroog bi doomam ji génne àddina seydna ibrahim alayhi salaatu wassalaam lan la yonent bi alayhi bi mu rongoñ yi di di di toq di génn Seydina Abdurrahman ibn Awf gisoon nañ ko ci ahkaamul mawluud lan la wax ah, bi ko waaw innaha rahma waaw yow Abdurrahman ibn Awf innaha rahma la rongoñ yu yërmande la waaw du yomb rongoñ yu du rongoñu saalit de du rongoñu euh, mettitu ndogalu yàbb la de déedéet yërmande la innal ayna tadma wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yardaa wa inna bi firaaqika ya ibrahimu la mahzunuun allah mu ne innal ayna la tadma mu ne ko lii yërmande la rongoñ yi bët yi ñooy def li leen war mooy nga gis sa soppe boo xam ne daf laa quitté bët def li ko war li nga xam ne mooy mooy li nga xam ne mooy wone këne nii la te lii mooy ak mat ni yonent bi aleyhi salaatu salaam am tiis wu mel noonu nga jooy loolu mooy aw nat aw aw mat loolu mooy ak mat mais du jaay ay dëgër dëgër lu wane ne waaye man je suis costaud non buur yàlla daf la ko teg te mooy teg jaamam lu ko neex teg na ma lu naqari ma wan loo xam ne naqari na ci man ma wan ne naqari na comme moom ni mu bëgg ma wan ko waaw lu ma fi nekk jéem a résister bii wan ne damaa costaud kon laay wan damaa costaud sama borom laay wan ne damaa costaud à quoi ça sert jaahil kon rongoñ yi ñu ngi def li leen war mooy njooy wa innal qalba xol bii mu ngi def mooy triste na jàq na ci lañ la waxoon ku naan ay yow daal dogal bi yàlla kenn du ci jàq dañ naan hé arrêteel ci spéculation yii ñun gis nga koo fi man di wax xanaa nag lenn moom ñépp dëppoo nañ ci képp koo fi man di wax ne moo wax loolu léegi dama lay laaj waxam ak waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ban nga ciy jiital yow ak kan moo gën a xam ci ñoom ñaar waaw loolu moom réponse bi évidence nag que ne yonent bi alayhi salaam ñeme tontu leneen boo tontuwee leneen di bi yéeféer booy tontu leneen rek di nekk kaafir léegi walaw sallayta walaw sumta walaw sumta hada ramadan bii ñu ne waaw boo fi tontu leneen di di nekk yéeféer léegi même bu dee bi ngay tontu yaa ngi woor yéeféer ngay doon léegi waaw <laughs> boo ko d'accordee nag ci loolu ma ne la kon nag bàyyi ma ma wax waxu yonent ma lay saasaam te yow moom nga war a wax waaw amul waxu keneen nga naan diw moom nee na lii lañuy ñuy wax bon nit warul dañ naan non non warulal jàq dañuy jàq kay. yonent bi alayhi salaam ne wa innal qalba la bi day triste ñu lu tax lu ñu suñu borom royloo royloo wu ñu Demba nii Samba Samba ak Demba dama leen di bàyyi ñoom seen wax ak muñ man di toll waaye man yonent bi alayhi salaam laay yor laay roy wa la yahzan te xol bi day triste mu ngi jàq waaw waaye nag waaye kantaa suñu làmmiñ yi parce loolu mooy gis lu naqari mu naqari la loolu nit amu ci sax loolu nit da ci dul am sax mémise bu bari waaw lu dul kuy jéem a camoufler li nekk ci moom waaw kantaa li sa làmmiñ di wax mën nga ko maîtriser waaw te xol bi ni mu réagir noonu la war a réagir ndax loolu la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wa inna al qalba la yahzan waaye nag duñu wax lu naqari borom bi de wala naqulu duñu wax nag illaa lu dul maa yuhibbu rabbuna wa yardaa wala wala maa yurdi rabb ci yeneen riwaaye duñu wax lu dul nag liy gërëmloo borom bi mooy inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñun de ci borom bi lañ tukkee woon ci lañ moom lañ jóge woon te ci moom lañuy dellu waaw jeex na bu ko defee yow sant nga yàlla d'accord nga dogalu buur yàlla subhaanahu wa taala mu kontaan ci yow moo tax mu nekk ñooñu nag bégal leen nag yow yonent bi alei satu salaam bégalal ma ñooñu wa bashiri saabiriin kooku mooy ki muñ mais ki muñ nekkul waa ji nga xam ne day jaay ni dafa dëgër di bañ a wane ne moom dara mbir mi touché na ko te yii nii yëpp du ci wax dara non non c'est pas grave bon xam nga la vie comme ça bon c'est un passage c'est c'est c'est c'est bon c'est éphémère bon c'est pas grave ça passe bon ça me tout ce qui me détruit pas tout ce qui me tue pas me renforce moom foofu lay tibb de toog même bu dee jooyul wanewul même bu dee sax à vrai dire que moom jooyul sax te tamit xol bi tiristul parce que moom loolu mooy philosophie am kooku waa ji jooy xol bi triste te mu wax lii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kooku lañuy ñuy bégal mais pas que waaw te fa yàlla kii mooy ki féeti kaw fuuf moom mi fi nekk di jéema <laughs> moo tax ñàkk xam baaxul <laughs> ñàkk xam wallahi baaxul <laughs> waaw wala naqulu te duñu wax illa ma yurdi rabb lu dul lu gërëm loo boroom bi nga xam ne moom mooy xool lu ko neex mu teg ko jàmmam bu ko neex waaw kon loolu gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam sayyidatu Fatima newu fa di xo di di di di di di di dagg boppam ak jël jaaseeg paaka di jam boppam ak di dóor boppam ak kii parce que léeg-léeg waaye xotti boppam fii wak déedéet